asmatu bintu morro la tudd kooku nag laa laaj Malick Massé ndax la amratin tudhi bi Fatima la tab la wax tabghil mamali ilayha waaye lam turab ci daaj Malick moom ci foofu la d'accord Touba la tële dëkkoon ci arrondissement Yaman la bokkoon amoon na camin lu mën a jàng arab la woon waaye dafa mujjoon neutralité nekk nasara ndaw soosa loola taxoon na keroog ba ko Moustapha rombee papi nabi rombee ànd ak maami nabi di ko utali jabar daf ko okk mu jàpp mu ne ko xew-xew bi woon bërki démb ci màkka yow la woon ki baayam doon jox ak i gileem mu ne ko man la mu ne ko dama la bëggoon a jox gileem yu toll ne yooya woon ton waa dugg ak yow ci néeg bi ñu jote jubluwul ci jote bi kat mooy booba arab seen aada soo gisee koo bëgg jox ko lu ko jaral sëy lay tudd mu ne ko dama la bëgg a takke noonu jox la giléem yu toll li ñu la joxoon téeméeri giléem la defe naa ñu dugg ci néeg bi ànd booba ana lislaam ah boobu li ñoo gule waa joojoo nar a jur na bi mi war a indi lislaam mu ne ko mu tontu ko bàyyi ne bi ne ko li nga du mën a nekk dama ànd sama pap te duma wéy lu lu ci waawam ginnaaw loolu itam damay jàdd ak yow fii ci ruq di def lu ñaaw loolu te gor dafa war a ndar deram ni muy défendre diina téere yaa ngi wax ne moo bàyyi ne bi boobu fu mu xamee alaal ak araam te boobu lislaam ñëwagul te daf ko ne amal araamu fal mamaatu duunahu wa illa laa yaxilu fastaminahu fa kam fa kayfa bil amri alladi tabginahu te yaami lkarim irdaawu wa diinahu fu mu war a mën a xamee il alaal araam ñu ne min baaxiyati sarxi ibrahima desiti diine maam ibrahima ca la ñu xamee yu baax ak yu doon daf ko li nga maa ooyee du mën a nekk ndax lu araam kenn mënu la jaarati fu tax mu alaal lu araam ba noppi kenn mënatu la muus ba jaar fu tax mu alaal te nag gëmm nag def lu araam dee ko gën déggul tontu de li may ooye dafa araam te lu araam kenn mënatu la muus ba mu alaal kon duma ko def su ma dëgëroon bopp nag ba fekk si la def loo araam kooku dee sax ak gën parce que jaane ma la borom jëm te kat maa laa yëgal ne soo seetantaloo li nga may sant bu baax trop yow li ngay doon doon jigéen di nga yëg ne waru la mën a nekk li tax nga xam ne du war a mën a nekk parce que góor dafa defaa ndar deram deram deram d'abord diinaam ne nañu der bi la jëkk a tudd yaamil karim iir dawoo door a wax wa diinawo ah der bi la jëkk tudd arab ne nañu iard der xam nga der daf di ñaar xam nga boo nee diwa ngi yàq sama der waxula bii waxula bii diwa ngi yàq sama der am am déggagulam yooyu olof du bii ah arab yi nag soow nañ ci ne nañu der jëmm ji rek a concerné ñu ne jël na ko ba ca papaam ak yaayam mag bàyyi parce que Hasan ibnu Sabit mi dàq way ci arab way na irdu atifal atifal fa atifal ca ay walid ay way juróom ndax am na wu ma way Hasan moo daan woyal Moustapha Hasan ci la ñu dégg ne irdu ëpp na ëpp na jëmm ji rek dafa jàll ba dem ca maam ak baay ndax dafa wax ne fa inna abi wa walidihi wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqaa'u atifal gi mu atifal ird waaw ci ndeyam ak baayam ci la ñu dégg ne du benn dafa wax ne sama pap ak ki jur sama pap ak sama der tout boole naa ko défendare ko deri Moustapha fa inna abi walidihi wi iradi ci sama bopp ñoom ñëpp li irdi muhammadin minkum wiqaaw da ngay yàq sama der papi na bi ne ndaw si li maa sant mënu la ndax gor dafa téye dafa wattu ngorom dafa wattu ngorom gouvernement bi bu ñu sonnee rek ak ku ilif ku mu doon su na dalee ca ñu ngi ilif rek def ca bari ñu goree bi ndi bu ngor doxee pire pire coono yi wàññiku lënt du am yaa ko def waaw wax dëgg yàlla yaa ko fab waaw waaw ko fab yaa fa demoon dëgg-dëgg maa fa demoon ana coono day dal di dàqu rasulullahi ana saru yox mumtihaana alquran dafa bari atte bayaan atte bayaan bokk na ci raddul ijzi ila zadwi dinañ koy wax badia moo di wax boo xam ne boo ko ba mu teer ca na ko tëralee mën ngaa foog derrière ba indi ko ci première bi te France bi du yàqu saar yii may bëgg nettali moom la ñuy wax saaru nattu nit arab yi def ci bari ñu daan jóge màkk ne dañu gëm gàddaay fekk ci ne bi fekk gëmuñu yàlla su dee ku jigéen dafa am ci asaabu rasool yi ku mu bëgg ku mu nopp moo tax mu ñëw dinay bari ba léegi de leen gis ku ku jigéen ku tuub te <laughs> dafa gis benn faris boo xam ne munu koo jële ca la mu ne te mu bëgg ko te kooko antanu koo fekk ca la mu ne mu tuub yàlla na nen bi ku jógeeti makkata fekk ci le médina ne dafa ñëw pour tuub balaa ko réservoir da ko utal place nattu ko ba xam tuub gi dëggalam bi teg ko sept condition su ah defee accord yow ci juróom-ñaari condition yooyu nangul ko bu ci amee bu mu revisé rek euh, am na lu ko tax a jóg lu dul l'islam saar woowu la ñu tuddee suratu mumtihana saaru examen yi ñi examen yi nit ñi ba xam li ñu nekk dëggalam biir benn ayaan ca genn ba moom laa lay bëgg a nettali moom it nag yàlla def na ci lu doy war ci badiw parce que bari na ci alquran saar woo xam ne na mu tàmbalee na lay jeexee kooku moo ne ceslëf di ko nettali di ko nettali ba nettali bi yàgg nga dem ba muy fin nga sottale ko fa mu commencé woon kooku badi lañ ko arab di wax sunu borom nee na ci a saar xadaf laxal muuminuun dëggal boppu boppu saa rek qad aflaha al-mu'minuun dem dem dem ba langaan saar yi bëgg a jeex mu gestu la mu waxoon ne innahu la yuflihu al-kaafiruun ne suur <laughs> ah ah waaw gis nga boobu ngees mu rafet qad aflaha al-mu'minuun li si noom fi salaat di dem rek di dem ba saar bi dara desul lu jeex mu ne gees ne innahu la yuflihu al-kaafiruun saar bi jeex saar yi ma lay waxit looloo ci ne mumtaxaana loolu la ne ndax njëlbeen ngi da ne yaa ayyuha alladina amanu la tattaxisu aduwwi wa aduwwakum awliya wéy wéy wéy ba saar yi jeex mu gestu ne yaa ayyuha alladina amanu la tatawallaw xawman xaddiba allahu alayhi raddul ajji ila sadri bari na ci ah alquran xaaj koo xaaj la ñaar la kon saa wu commencé yaay ñaar rek la rek rek rek ma ne ku yor yaar am ñaar li ma waxee de ku yor yaar du nit de yaar am ñaar ñaar foogu lay nit la ku yor yaar yaari yëf am ñaar ñaari nit di ko séddale nooy def ku ne benn waaw kañ ku yor yaa am ñaar ku ne benn xaaj koo am ak xaaj suuf ñaar yaay waa naa su rek am yàlla fa benn bi def xaaj kaw bi benn bi mu def xaaj suuf bi foofu de yamul foofu bopp saa cent quatorze saar yi alxuraan doon ñii ne cent ngir boole lan faal ak baraa def ko benn saar ñaari saar rek ci dale ci yaa ayuha naas képp bi xuma biir aaya de boppu saar yaa ayuha naas ñaar la ma ne yàlla xool téere bi di xaaj kaw ak suuf mu fa benn yaa ayuha naas jox kaw fa benn yaa ayuha naas jox suuf yemul ca loolu dafa dem placé yaa ayuha naas ca kaw ci quatrième saar boo nee ne baqara na Ali Imran na yaay waan naa mu ñëw ci suuf foofu yaay waan boobu placé ko ci quatrième saar nga ne Mariam taaxa ak taraba yaay waan naa gis hmm? installation ni mu rafete yemul nag ci loolu ma fa bële def ko njëlbeeni nit rek la ca wax fob bi def ko dernier bi nit fa muy mujj bële dana yaay waan si toqoo ak الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اكو نساء كثيرا ñoo bokk ak loolu la wax ci bële fii na mu ne yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum inna salsalata saa'ati shay'un 'azim yawma yarawnahaa tad'alu kullu murdi'atin ammaa arda'at wa tada'u kullu zaatin hamlin hamlahaa wa taraa n-naasa sukaaraa wa maa hum bi sukaaraa walaakinna azaaba Llaahi shadiid boo leen seenee defe ne dañu màndi cig naan fekk la leen màndi dug naan tiitu mbugal la mu yaay wan naan ku dul mujaadala moo la ëpp ay turu yàlla ci biir ismu jalaala li mu ci yor li bàq rey gudd gudd am ko 77 aaya la soo ko jàngee wàññi liif lam lam alsaxili ca ne allahu laaw laaw laaw ya 76 la 76 ci nag boo fabee bisimilaa yi gële ubbee koo kasaar bi teg ko ci aay yi yem ak ismu jalaale yi lëfa ngi ci biir mane hmm? tafsir ma saar woowu ci ngay dégg ngor moo fi jiitu lislaam ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoo ànd fa teete délégation ba jox ko ndaw suñuy wax Hind mu yor seen porte parole ñu fekki rasul mu mu recevoir leen fu ñuy wax Safa Safa boobu ñuy dox moom Marwa ñaari nit la ñu woon Safa ku góor la woon Isaas la tuddoon benn yahut la woon marwa jigéen la woon mu ngi tuddoon naila fële na bi toog recevoir la ñu fab seen wax tekk ci loxol ind ind nag am na foo mos a jaar ak rasoolulaay ndax keroog ba ñu mermalee am satu mu bokk papi bi benn baay ind di jonge ju jigéen ju tuubagul jëkkëram di général bi yor arme bi ñu di ko wax Abu Zahra la tudd Amee ah, ko jur ummiyata Abdou Samsam Abdou Manaf Xusey nga dog ngiram Moustapha dem xeex bu nabi mës a xeex moo dirigé bopp xeex ba ginnaaw Badr Badr la fekkewul parce que la a ñu xeex Badr booba euh, moo nekk président yi loola groupe bu ñu yebaloon la ñu jéggi nabit bëgg leen a dogale siif leen booba moo nekkoon teeti euh, euh, groupe ba mu soobee jàll màkk a ah, ah, wallu si mu dajeeg màkk xeex ak ñoom waaye bu dul boobu rek Abu Sufyaan boobule mooy président moo moo mooy général xeex bi moo doon denc Hind Hindaa jur Muawiya Muawiya jur Yazid olof ne nooneel day doon nante Abu Sufyaan fu ne la jaar ak Mustafa Muawiya fu ne la jaar ak Ali ibn Talib bul fàtte nag ni Yazid a posan Asan reylu Useynu ca Karbala waaye Hind boobu bi mu laata séy kooku góor gi ñu wax Faatiha ka jëkk arab dañu am habitude ku am deux millions mbaa dix million da soo ko sañu nëbb da dem ñu sampal la daraab luñ ci jublu du tiitar ku sonna seet si la doo am droit wuñu ko mukk gan gu ñëw guddi sa kër la jëm ku tiit ku ne sa kër la jëm moom la wax naarul xiraa lañ ko tuddee naarul xiraa da ngaa dégg ñu ne diw di arrivé ne tey ba sampal nañ ko naaru xiraa diw ah, sampal nañ ko daaw naaru xiraa boo demee kees di wa yor naaru xiraa ba waaw day doon nag mandarga boo xam ne day signalé guddi soo ak see digg guddi am nga droit dugg doo tàggoo doo nuyoo heure bu bunte dañ koy ubbi lu borom bul la wax daani wa wasfi ayatun lu raxarat suhuuru naare xiraa leen alal alamin bàyyi leen ma ma expliqué leen teraa ngay nabi yi nga xam ne moo gën a signalé naaru xira naaru xira layla faakexe bi jëkk takka ndaw sii dafa demoon ba millionnaire yi def nag loolu waaye mu def nit ku ñàkk nit ku ñàkk rëy néeg yi mu préparé gan yi ci la am néeg berul néegam benn guddi rek genn gan dugg dëkk bi seen naaru xaraa bi mu jubal fa normalement fekk na fi lekk-lekk choisir benn néeg ubbi ko nekk mooy néegi boroom kër gi fekk borom kër gi doxi naka la ubbi rek seen soxna saa ngi tëdd mu tiit di delloo bunt bi boroom kër gi at waaye nag ngorom mayu ko mu wax ko dara ban rombante mu dugg waa ji génn mu fëgg ndaw si ne ko ki fi génn kan la ndaw si ne ko fan mu ne ko fii yëguma ko de mu ne ko ah waaye bul fontu maa ngi dajeeg waa ji ci bunti bi wallaay yëguma ko ndéem nit dugg na fii yëguma ko ñu fanaanee waxtaan ñu fanaanee discuter ba bër set waa gëm la mu gis seytaane mën loo mën loo ko mu ñemeñ ko ba tudda ca ndaw sa lu jaaduwul ndaw sa fay dem sin araab nag yàlla leen bind ci bëgg aleen waxal na ko boppam bu jëkkee bàyyi duñ ko remboursé ñii bu ñu jëkkee ñaari baat ñu laaj leen remboursé ñu gàddi ndaw si ba moom fa juróom-ñaari weer yi fàpp délégation yónnee ne na jël ci jabaram bu ko mënul ñu dem ci kaayin bi àtte ci réew mi ku yor dëgg mu jox ko ko mu ne leen du ko jël ci fu ngeen ma woo ma wuyu Hinda Fatiha mi nga xam ne moo takk une oo ay bokkam ne leen dinañu dem kat ëllëg kees ca kaayin ba fa ne maag sama goro yi ne ñépp waaj ndaw siit baay bi oo ko ne ko gàcce xejuma ci de doom te sa jëkkër ëpp ma wërsëg li mu la wax soo ci laalee lu tool ni tarfu tare ni wax ma ko ma fay ko moo gën dem ba kees di rus ca kanam yi foofu te kañuy fekk dara ump ko mu ne ko papa fu mu la oo wuy ji wuti dara ñu xëy yéene ñu bokk ku góor képp takk ñu bokk ñu jigéen ñépp takk su diggi bëccëgee mu tànta ki gaayam rey ñetti gileem sànni ñeenti dansaani sàngara te ba luy tëgg naan bu ñu àggee gaa gàcce am njëkk yi def loolu fële ba ñëwee suba la ñuy àgg papi xale bi dafa gis xale bi sawaru morom yi fo fawul ñu okk ko ba ñu sori mu ne ko doom bañ laa te génn dëkk bi wax naa la ba tàyyi liñ la jiiñ bu dee yow wax ko ma fekk nga tëb ba génnee ma addina bépp dégg nañu ak gi jëm kees gis naa nag ne ëllëg la ñuy àgg gis naa sawaro mu ree na ko wax nga dëgg de waaye li ma tere sawar da leen rek la ki ñuy fekk li muy bari bari xam-xam bindeef la bindeef dina juum dina fàtte waaye mu wóoroon na ci dañuy jëm demee indooree papa bi na ko wax nga dëgg kon nag dinaa leen jox condition yoo xam ne balaa ma waajee àtte dinaa kën nëbbal li ma kën bël bu ko xamalee boppam àtte ma bu ko xamul duma àtte ñoo ne sa samay goro suba la ñuy àggade sama benn condition bi ma leen di wax waa ji doyloo ngeen ko ndaw si ñuy atte ji waaye kat man balaa maa atte dinaa ko nëbbal loo xam ne bu ko xamalee boppam ci laay d'accord bu ko xamal lu ma lu ma d'accord ñu ne ko liibar nga ci ba mu demee tekki fa mu dal dafa macc benn tàndarma ba mu set mu pomp ko dugal ko ci mbuñu ko fas suñu waroon dem biñ toggee ci salle bi ñu entraîné ba bëkk ni gi ñëw na ko gan ñaar si ne ndaw si def ne tël xool dawal bëtam nii dawal bëtam door loxoom ci jëm mooy na gan yi tedd nga yu jóge ci dëkk bi gën ci dëkk yi bàyyi ndaw si yëkkati loxoom ne ko balaa ngaa wax dara dama la nëbbal mu déjuwaat teg loxo bi ci jiwu mu yàgg mu sigiree ne ko tamratun fii kumrati xooxi tàndar ma ci mbuñu kam fas soo yéexee dellu mbuñu këma poftan bi dina toj fas waa nga bëgg sax mu daw dem dindi mbuñu këm it dellu si mu ne ko mën nga maa àtte mu woy nag ne tuumaa leen fi indi ci diggante jigéen ak góor xool ne kii lañuy ñu tuumaa joxeñ indi xool ne kee ko tuumaal doxal fatiha sox yëpp mu ne ko nag dafa juum waaye kii ku dul ndeyam ak moom mi jëkkër ji xamu ko ñu soqi sox yëpp kabale yi dëkk mu dof goroom ne ko maa ngi laa tuubal dinaa defaat lu toll ni li ma defoon ci